léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam kon seydina abdallah ibn amr ci dalaa'ilu nubuwa ci yoonu imaam yunus ibn bukayr an muhammad ibn isxaaq qaala fa xaddatani amr ibn shu'ayb an abiihi an jaddi abdallah ibn amr ñu topp yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu waree fattaba wattabaahu nnaas yaquluun ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam iqsim alayna fay nit ñi topp ko lii nag mooy kaw-kaw yi la mooy guerre bi dafa bari ay kaw-kaw yu ci yu ci participer ñoo xam ne gis nga seen chef seen chef yi al aqran ibn haabis waa banu tamim uyayna ibn hizn waa banu fazara Euh, waa waa waa al Abbaas ibn Mirdaas waa banu waa banu waa banu Sulayma ak ñeneen léegi nag gaa yi dañoo topp yonent bi aleyhi salaam topp ko rek naan ko waay waay yow ndaw yàlla li si séddalil suñu màng mi ñu jële ci xare bi ndax xam nga affaire bi <laughs> dafa yàgg <laughs> sama ñoom <laughs> non mais màng mi ñu ngi ko am Hunayn quoi Hunayn ni jeex am ñu yónni ñu dem Awtaas ñu jóge fa dem dem dem dem Taïf jóge Taïf 40 jours de siège li selon li gën a dëgër ñu ñëwaat fii yonent bi alayhi salaatu salaam xaar 13 jàpp 19 jours waay waay yonent bi alayhi salaatu salaam aqsim alaynaa fay anaa waay gaa yi topp ko kaw kaw yi ak mu'allafatu qulubuhum yi <laughs> ca lañu newoon de turaqaa yi gaa yi gëm ci waa Makka fekk woon mbir mi waaye topp ko way yonent mi aleyhi salaam séddale ñu suñu suñu suñu suñu suñu butin de guerre bi xatta tarruhu ila shajara fantazaat ridaa wala fantu ziat waaw fantazaat ridaa mu ne mais dañ koo topp mais yonent mi aleyhi salaatu salaam finalement du moom mooy mooy moom mooy conduire gëléem gi fan lay jaar ni gaay niñ ko sëse topp ko ñoom ñoo far mais di ko topp ba niñ koy obligé ci amatul feneen fu mu fu mu jaar lu dul benn garab la sës hatta tarruhu ila shajara gaa yi dañ koo topp ba mu ba mu sës ci benn garab fantazat ridaa <laughs> garab gi ci boppam bi mu ci ñëwee ba sës ci garab gi nag mooy rida mooy liy féete kaw ci yére yi xam nga rida ak isaar rida mooy liy féete kaw isaar mooy li ngay takk mu jëm ci suufu óom yi waaw <laughs> rida nag mooy tegu ci kaw ba loolu noonu lonku ci garab gi waaw <laughs> lonku ci garab gi nekk ci nit ñi nag fa qaala yonente mi alei saatu salaam naan yaa ayyuhan naas ruddu alayya ridaa'i fawalladi nafsi fi yadihi law kaana lakum indi adadu shajari tihaama na'aman la qasamtuhu alaykum thumma maa alaf maa alfaytumuuni baxiilan wala jabaana wala kaddaaba sallallahu alayhi wa sallam loo gaa yi dañ koo toppa toppa toppa ba yéereem kawam deñ <laughs> ba ñu koy sëse ci garab gi ñépp topp topp ko tula xaaw yeeg kaw kaw yeeg gaa yi mu allafatu qulubuhum yi saway waay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waay séddale ñu mbir mi ñoddale ñu suñu alal yi <laughs> ba yére kaw bi deñ mu leen ay naas yaa ayyuhan naas ee mbooloo mi ruddu alayya ridaa yi waa delloo leen ma sama sama mbubbum kaw mi delloo leen ma ko <laughs> topp ngeen ma bam rot léegi jox leen ma ko delloo leen ma ko fa walladhi nafsi bi yadihi maa ngi wàcc ki nga xamante ni man sallallahu alayhi wa sama bakkan mu ngi ci loxo muy borom bi subhaanahu wa ta'ala law lakum la qasamtuhu alaykum waat naa ci kooku këne bu ngoon ne daa nekk fi man lu toll ni garab yi nekk fii ci ci péninsule arabique bi côté Tihama ñu féete côté Makka ak zone boobu hein bu ngeen amoon bu doon ne dama leen yoral alal joo xam ne noo ni ni garab yi fii nii la toll naaman ñu nekk ay jur xéewal di ay jur yoo xam ne lu toll ni garab yi lañ toll ci bariwaay wat naa ci yàlla kononte kon la qasamtuhu aleykum dinaa leen ko partager séddale summa te bu ma ko defee bu ma leen ko séddalee ba pare maa alfaytumuni baxiilan wala jabbaanan wala kaddaaba te bu ngeen ma trouver bu ma leen ko séddalee ba pare ma nekk koo xam ne ku nay la waaw bu ma leen di sédd bu ma leen koy séddalee di ngeen xam ne duma ko nay waaye walla jabaana du ma tamit ku ragal du ma ne poltron waaw walla kazaaba teg du ma trouver ma nekk koo xam ne waxkatu lu amul laa walla iyaadu billah <laughs> sallallahu alayhi wa kon nag ruddu alayya ridaa delloo leen ma sama njaa sama sama làmbaayu kaw <laughs> waaw kon kay mbir yi lool mooy ne jox leen ma rek sama kii <laughs> ni ngeen ma topp nii waaye alal ji lum bari bari bu ko ginoon a bari ba toll ne garabu tihaamays dinaa leen ko séddale te bu ma leen ko séddalee ba pare du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne ku nay la ndax am na nit ñoo xam ne ñoom bu ñu amee la seenu nay di feeñ parce que alal alal des fois révélateur de jikko la mais naka noonu la ñàkk nekk révélateur de jikko waaw moo tax yooyu daal mbir la yoo xam ne buur yàlla moom lu ne am na ñoo xam ne ñàkk moom bu ñu ñàkkee rek nga gis ñooy kan dëgg-dëgg waaw muñ nga dem ndekete yoo mu ndekete yoo muñ nga ndeke alal jala waaw nga gis nit am commencé rëy rëylu loo xam ne ba mu ñàkkee kenn xam na su koo xam ci moom ñu naan waa ji daa am jikko yu bees moom de daa kii rek soppeeku ndeke soppeekuwul woon di déedéet c'est alal mooy révélateur de jikko mooy day détecter say jikko di ko feeñal ah, alal ju mel noonu de yal nañu ci yàlla musal alal joo xam ne day pousser nit ki ci mu nay donc kay danga naan bu doon sax mu nga fa woon yal na ko yàlla dindi laata muy ñëw ndax feebaru xol la yoo xam ne baaxuñu ci ci ci ci ci cheminement wu nit baaxuñu ci ci jullit baaxuñ ci nit kon mu ne <coughs> du ngeen ma trouver ma nay de même bu toloon nit garabu tihaama yi nay du tax ma bañ leen koo séddale bu boobaa walla jabaanaan du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne ab ragal laa de walla kazaaba du càggante na koo xam ne li muy wax amul mu ne summa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila janbi ba'iirin fa axada min sanaamihi wabaratan fa ja'alahaa bayna usbu'ayhi summa rafa'ahaa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam summa ginnaaw gi qaama mu jóg mu taxaw waaw lii mooy ah eh, bi ko gaa yi kiiwee ba amatul fu mu après mu mu mu jóg taxaw <laughs> ilaa janbi ba'irin ci côté benn benn gëléem fa axada min sanaamihi wabara mu jël ci kii bi mooy boos bi sanaam wabara jël ci ab kii euh, wabara mooy waa ji euh, kii la euh, karaw voilà karaw mooy suuf kiy bàyyi ma yeeg yooyu wabara mu jël ab karaw fa ja'alaha bayna usbu'ayhi def ko ci diggante diggante ñaari baaraamam yi sallallahu alayhi wa sallam summa rafa'aha mu yëkkati ko pour wan leen gis ngeen lii ni muy woyof déglu leen ma wa qaala mu ne sallallahu alayhi wa sallam ayyuha wallahi maa lii min fay'ikum wala haadhihi al-wabara illa wal xumusu mardudun aleykum fa addul xiyaata wal maxiit waaw fa innal xuluula aar wa naar wa shanaar ala ahlihi yawmal qiyaama yeneen ci ma lay saar saar bi mu jógee ba taxaw ba jël ci garabu ci ci ci gara eh, eh, karawu géléem boosu géléem gi mu ne ayyuhan naas yéen nit ñi wallaahi maa ngi waat ci yàlla maali min fayikum loolu moo tax léeg-léeg nag di waat même buñ la demandé wul waat lool sunna la mais ci loo xam ne dëgg lay doon mais nekk fi di waat nag sa sa kantaa yow lu ñu wax nga waat lool nag lañ tere waaw loolu moo baaxul waaw bari ngiñ buñ nee nii rek nga giñ déet mais léeg-léeg surtout ci yu am solo yu mel nii man nga cee waat sans pour autant ñu demander la la waatal moo tax alayhi salaam bari na lu mu koy def gisoo walladhi nafsi walladhi nafsi bi yadi sànq la ko wax noonu fii mu ne wallahi yéen ni maa ngi wat ci yàlla ne leen maali min fayikum wala hadhihi alwabaratu illa alxumus wat naa ci yàlla ne awma ci seen butin de guerre bi ci seen fay bi alal du jóge ci waa Hawazin ñëw ci yéen ah wala haadihi wabara du caagante ne karaw gii nga xam ne ci benn ci gëléem laa ko jële illa al xumus lu dul un cinquième bi mooy alal ji lu muy bari bari bari bu ñu ko bu ñu ko seddalee def ko bu ko xaajalee def ko juróomi xaaj man benn xaaj bi képp laa ci am loolu kay xam nga ne loolu bariwul juróomi xaaj ah yow nga am ci lu dul benn benn kese la ci am moom alayhi salaatu wasalaam mu mu ta benn moom ma ci am wal xumusu mardudun alaykum te xumus boobu mais ci yéen lay delluwaat mooy même la ma ca am man salaalay alayhi wa sallam ci yéen lay delluwaat kon nag fa addul xiyaata wal maxiir eh? mooy wal mixyat wal mixyat lu tax ma naan maxit wal mixyat fa addul xiyaata wal mixyat kon nag delloo leen képp koo xam ne jël nga fi dara xiyaat xatta yal yal jamalu fi fammil xiyaat xiyaat mooy lan mooy li nga xam ne moom la ñuy eh, eh, fii fii fii eh, sammil xiyaat mooy kii Euh, puso puso voilà mooy puso voilà moom la suuratul araf voilà mooy kon euh, mu ne leen lon loolu laa ci am te loolu day dellu ci yéen kon nag delloo leen képp ku fi jël lu toll ni puso na ko indiwaat ak mixiyat benn la ñoo bokk lu ñuy tekki waaw xiyaat ak mixyat ñoo bokk luñuy ñuy tekki rek mooy li ñuy ñawe comme ay pusoog yooyu kon nag ku fi jël dara nanga ko indi même bu dee lu tool noonu la fa inna alxuluul aar mooy jël gu nit di jël ci butin de guerre bi laata ñu koy séddalee loolu mooy ay xuluul moo tax mooy premier xadiis bu imaam at-Tirmidhi te mu ngi tamit ci saxiix imaamu Muslim ibn Hajjaj al-Hajjaj rahmatullah alayhima mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu laa yaqbalu Allahu salaatan bighayri tahuur bighayri tahuur wala sadaqatan min ghuluul mu ne buur yàlla du nangu bu mu ko jëlee woon imaam at-Tirmidhi Qutayba ibn Sa'id rahmatullah alayhi mooy Seydina Abdullah ibn Umar mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na laa yaqbalu llahu salaatan bi ghayri tuhur bi ghayri tuhur waaw bi ghayri tuhur buur yàlla du nangu benn julli boo xamante ne nii laab amu ci moo xam jàpp la pour ki war a jàpp wala jàpp gu tooy bi wala turaabiya bi wala suuf wala tiim wala leneen en tiime wala ku war a sangu buur yàlla du nangu julli doo xamante ni jàpp amu ci moo tax ku fi julli salaatul janaza nga ne ma ne la eh, eh, léegi je te pose une question salaatul janaza kooku day fa war a jàpp ñu ne la waaw day jàpp parce que salaatul janaza la tudd mooy julli la waaw mooy salaatul istisqa yooyu yépp parce que mbir mi bu xasee nekk julli te yonent bi aleyhi salaatu dafa joyal laa yaqbalu llahu salaata salaatan bi ghayri tuhur du nangu benn julli te loolu dafa général nakira boobu moom général la waaw mooy c'est général loolu moo tax ku mel ni maalikee rahmatullah alayhim ci lañuy jëlee ba ne sax gis nga même même même koo xam ne day jàng alxuraan nii war a sujóot sujootul ci laa wax kook il faut mu am jàpp parce que ju sujóot mbir la moo xam ne daa taq mooy ci julli la bokk waaw même loolu il faut waa fu fekk ko mu am jàpp waaw mu am jàpp kon yonent bi aleyi salaatu salaam ne laa yaqbalu llahu sala salaatan bi geyri tuhur wala sadaqatun wala sadaqatan min ghulul du caagante ne nim dul nangoo lëli la dul nangoo tamit sarax boo xam ne ci mooy dangaa jël alalu butin de guerre bi nga jël ci loo xam ne laata ñu koy ñu koy séddale loolu mooy wu alxulool waaw buur yàlla nag ku jël alal ju mel noon di ci jaamoo yàlla wala di ko saraxe buur yàlla du ko nangu loolu nag tekkiwul ne alalu butin de guerre rek la mooy jépp alal joo xam ne luubal la alalu luubal la alal la joo xam ne lewut alalu corruption pot de vin yi nga xam ne daganul mooy alal du daganul bone boo ci saraxee maa ngi ciy def ay œuvre caritative noonu ngeen koy waxee yooyu yépp suñu yonent ma de sarsam nee na buur yàlla du ko nangu waaw mooy buur yàlla da ko dul nangu loolu moo tax lool la Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon tudde xutbu raxa li nga xam ne moom mooy wër wër film mooy ne gis nga li ngay lekk lew ak lewam non loolu moom sax sa alal li li ngay dunde ak lewam non loolu moom mooy mooy kii sa axe central bi te loolu xadiis yonent bi sa salaatu salaam ci la ko jële mooy li mu wax noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne waa ji nga xam ne dafa kii dafa dafa dafa dafa dafa tukki tukki bu sonnam boobu poussière achansa axbara lu ne waaw waaye mu mu yëkkati loxoom di di ñaan naan yaa rabbu yaa rabbu fekk li muy dund dafa xaram li muy lekk dafa xaram li muy naan dafa xaram li mu sol dafa xaram loolu lépp dafa xaram kooku nan lañ koy nangule mooy waaye kooku duñ ko nangul yonent wala sa sa wax fii wala sadaqatan min ghulul du caagante ne sarax boo xamante ne ci loolu nga ko jële di jaay ay maa baax booy jaay maa baax il faut mbir mi lew moo dax ay joué ay kentee ki kertee ki xaw ma kentee ki ker lan nañ koy wax PMU façon yooyu jeu de hasard yi ba pare ñëw di ci jaayu mbaax loolu mooy yow xamoo li ngay def yàgg ci jëlum saw di ko di ci dindi sobe yéen a yem wala jëlum saw naan da nga koy ay mbéewal naan da nga koy jàppee est que kooku dina jàppam dina baax mais yéen yem yéen yem voilà yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen nag kër képp koo xamante ne nii jël na fi lu toll ni puso na ko fi indi fa addul xiyaata wal mixyat ndax lan fa innal ghulul ndax lan parce que mooy di jël alalu jël alal hein jël alal joo xam ne ci màng mi ci butin de guerre nga ko jële laata ñu koy séddale ñaar loolu loolu gàcce la waaw wanaar gàcce la te ca ka ko jël naar safara la ëllëg ci moom washanaar mooy li gën a yées ci gàcce shanaar moo ëpp aar waaw moom mooy njombortalu aar waaw mooy loolu lépp la loolu la mooy ku mel nii jarul a ñee am na ñoo xam ne dañuy xam ne diw alalam baaxul mais ñu koy ñu koy ñu koy ñee ñu koy ñee nga gis ñenn ñi jar na leen sax jaay seen dignité ndax lan parce que waa ji borom alal la alors que ñoom ci seen bopp xam nañ ne waa ji alal ji mu yor baaxul waaw moo ñoom ci seen bopp xam nañ ne waa ji alal ji muy drainer tax gaa yi jàpp ne moom moom grand quelqu'un la waay waay waay waay waay waay waay waay waay daganut te yonent ma lay saar saam nee na fa innal ghulula aar wanaar washanaar mooy gàcce la loolu nit war naa rus yor alal ju daganul sax di ko di di di di ci bàkku di jaay ne léegi moom mu ngi ci VIP bi donc newoo ci lenn yow waar wanaar safara lay ci kawam waaw waaw eh, eh, eh, loolu gisoon nañu <laughs> jaam booba nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo ko moomoon bañ naan ko hani an lahu mu faatu ca xare ba ndax benn flèche bu bu bu perdu moo ko moo ko faat Xaybar gaa yi naan hani an lahu bi shahaada yonent mi aleyhi salaatu salaam mukk waaw gaa yépp jaaxle gaa naan ah bienvenu moom waay waay ci shahaada gi mu doon ñee nañu ko de ci martyr bi mu doon faatoo ci toolu xare yonent mi aleyhi salaatu ne déet inna shamlata allati axadataha yawma yawma kada la tashta'ilu alayhi naara allah min al ghanima yeneen time ne mukk gis ngeen carax wam jëloon pour wan la ne gis nga mbir yi mooy mooy ne mbir yi dara dara dara il faut pas ngay xeeb moo tax lu daganul daal sincèrement daganul mooy léegi le relâchement bi ama ah. mais yii nii mooy ne dafa nekk loo xamante ni d'une importance capitale nit ñi war koo xam nañu seet suñu alal yi fan lay jóge hein euh, kii euh, euh, mooy kii cham la mooy ab yére la woon mooy ab ab lu muy muuroo voilà pa pa pa pa pa dàll dàll mooy naa la voilà mu ne inna shamlata allati axadaha minal minal minal ganimati qabla an tuqsam la tashta'ilu alayhi naara allah yonent bi alayhi salaatu salaam ne mukk ngeen ne lan ngeen ne lan ngeen ne hani an déedéet gis nga yére ba mu jëloon hein yére ba mu jëloon ci màng mi laate ñu koy euh, euh, euh, séddale hein dégg ngeen lool loolu nag mooy tàkk ci moom safara allahu akbar allahu akbar ab yére la de ab yére <coughs> keneen ne shiraak ne man de shiraak bii waaw kay boobu mooy boobu nag mooy carax shiraak carax yii de balaa ko jële aw shiraakayni yonent bi alei satu salaam ne shiraakun aw shiraakayni min naar loolu carax la wala ñaari carax ci safara non man non nag c'est ñun sincèrement sincèrement mooy gis nga ñàkk càggante giñ newe daanaka yenn yi raar na nga gis kuy toppatoo loolu koo xam ne côté alal nee na la jaral nga ñàkk jar na ko jar na ko ngay xool yow li ngay dugal sa kër li ngay dugal sa biir li ngay defal nit ñi est-ce que lew naam lew gisoon nañu ghazwatu zaatu salaasil <laughs> gaay àndoon ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu mu jox leen loo xam ne ñu lekk ko ba pare ndekete yoo waa ji alal fi mu ko jële baaxul quoi ñu waccuwaat dugalaat seen loxo yi waccuwaat affaire bi na ko nag waroon nga ñoo wax nag avant nga euh, que lii mooy gis nga lu ñu lekk ba pare mais fexe dugal seen loxo yi ci biir o oh, o oh, o oh, ba waccu lépp waaw kon nag <laughs> nañu faire très très attention alal neex na waaye bu daganul rek aar wanaar wa shanaar wallah kon yonent mi alayhi ne leen kon delloo leen loolu waaw ala ahlihi yawmal qiyaama fa innal ghuluula aarun wa naarun wa shanaarun ala ahlihi yawmal qiyaama ndax jël ci butin de guerre bi ne ko loo rocc ci biir jël ko xafaa an xufiyatan ci loolu danga koo nëbb mooy jël ko kenn départagé gu ko séddaleeguñ ko kooku day nekk euh, euh, li nga xam ne mooy ke euh, aar mooy mooy mooy gàcce nga aar mooy si waaw wanaar ak safara wasanaarum ak ak ak bon yi moom moo féete ak kaw kese gina yées yowmal qiyaama ala ahlihi ca ña koy def bés mu ne fa jaa rajulun min al ansaar waaw léegi bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee lool am benn waay ci lansaar yi daal di ñëw waaw ci saase na ko la ko dégg waa ji ñëw ci saase ci yonent mi aleyhi salaatu salaam bi bi kubbatin min xuyuuti min xuyoti sha'rin mooy mu indi kubba kubba mooy kii euh, tailleur yi xam nañu ko ñoom Seydi Haarun xam naa euh, bu ñu fi newoon dinañ ma ci dimbali Seydi Haarun Taal monsieur le tailleur mooy euh, mooy wëñ ji fi ñu koy fi looy ñuy lëmas wëñ yi xam nga buñ tegee ci kii wëñ yi fi ñu koy lëmas fi nga xam ne fa ñuy lëmas nga xam ne bon industriellement lañ koy defaree mais ñoom ñu ko jëndee après di dugal ci puso bi après muy ñuy ñaw muy muy jóge ci lool di di di di kii loolu ñu koy lëm ñu koy lëm lëmës noonu léeg-léeg nga gis su yoo xam ne day mel ni bal yu ngand loolu mooy ba voilà bon je pense que je me fais <laughs> comprendre j'espère que <laughs> parce que moo bi laa tu laa xamul dama koo xamul sax du loo xam ne dama koo trouver mais dama koo xamul xam naa ne daal mooy li nga xam ne mooy moo bi en wolof bu dee am na tur ci wolof xaw ma ko mais li ma la mën a wax mooy day mel ni day ballonné mbir mi mooy bu mooy rek li ñuy def ci wëñ noonu waaw di ko ci lëmas yu bari léeg-léeg nit am ko këram bu bëggee lu mu dabb daaxe ci yéreem wala lu mu ñaw mu jël ci dagg ba kii dagg après kii mooy loolu tailleur yi di ko yor bu baax gaa yi daamine tamit dañuy yor yu mel noonu loolu mooy kubba waa ji nag indi ansaar yi bi radiyallahu anhu indi lu mel noonu boo xam ne ci ay kon euh, ci yooyu la ay wëñëg yooyu fa qaala ya rasulallah axadtu hadihi li axiita biha bardaata ba'irin li dabr mu ne yeneen bi alayhi salaatu salaam mu ñëw na ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw indi mbir mi indi ko ci kanam yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ne ko lii de maa ko jëloon man mii maa ko jëloon bi ma ko jëlee nag leneen laa ci soxla woon hein man daal li ma ci bëggoon eh, sama teg gi teg gi mooy bardan dañ naan bardan dañuy wax bardaa tamit mooy boo ci wax baax na li axiita biha bardaata ba'irin lii dabr mooy dama ko ne yonent ma sa sa lii damaa ko yoroon ngir man cee ñaw sama teg waaw moom lañ naan ak teg ci wolof bii moom xam naa ko mooy teg waaw moom <laughs> waaw loolu moom xam naa ko moom bardaa wëñ nga moom tën ma waaye bardaa moom xam naa ko moom voilà dañuy wax bardaa waaw mooy teg gi li ñuy teg ci kaw fas wi walla kaw berkelle bi walla kaw mbaam mi ngir boo ci toogee mu gën a confortable mu ne ko dama koo teg eh, dama ko jëloon ngir ñaw ci sama loolee ngir sama gëléem boo xam ne nag dafa am benn góom foofu waaw dafa am benn góom bu ma ko ci tegee teg mooy tamit day day day tax tamit duma man a bu may toog bu ma koy war du ma war ci fi góom bi nekk du ma ko gaañ bu ma tegee lii nga xam ne day nooy ci góom bi di ko protéger waaw dafa am ay góom ci nga xam ne ci ginnaaw gëléem yi lay nekk en général mooy wab eh, dabir dabaru fa qaala rasulullah bi mu waxee loolu moom ansaar yi bi yonent mi alayhi sa salaam ne amma haqqi minha falak yonent mi alayhi salaatu man de bi ma am ci wëñ go ko kob <laughs> naa la ko gis nga ko fa amma falak li ma ci am àq wóor na yàlla lii moom béboo gars yi nañ la wax paroon ab yow ab parano nga d'accordal d'accordal kii dafa feebar non saa saa moom mënoon na rek jël saa mu wax dara quoi déet déet loolu musiba la yeneen ma saa saam ne ko kantaa man li ma ci am de sama àq li ma ci am loolu moom bàyyi naa kook yow may naa la ko fa qaala rajulu waa ji nag ne amma ida balagha al amru fiiha ila hada fala xaajata lii biha fa rama biha min yadi <laughs> waa ji ne ah bi yonent alayhi salaam waxee lool mu xam ne kon affaire bi c'est très tellement sérieux ba yonent mooy ay milliers la ah douze mille lañu wala ne mooy gis nga même loolu lu ndaw loolu ak ñépp ngi ci àq ñi fekke xare bi ñépp am nañ ci àq ci loolu noonu même bu dee wërngalub wëñ la wërngalub wëñ la ah peut-être tamit ñu koy woowe noonu de <laughs> waaw peut-être lool ci wolof mu dox xaw ma nu mu tudd mais wërngalub wëñ <laughs> voilà wërngal lool de bu ma ko doon traduire moom manoon naa ko traduire noonu baat bay may dóoru ñëw may xaw ma ndax lool la demandons aux aux experts les les les linguistes Eh, léegi même bu dee loolu la yeneen tool saa saa ne ko man de àq bi ma ci am loolu mooy kon àqu ñeneen ñi il faut nga seet nga xool ak ñoom est-ce que dinañ d'accord ngir bàyyi ko yow waa ji ne hee ida balagha al amru fiiha ila hada bu dee nag mbir mi moom fii la toll nag moom ci gravité moom ba <laughs> nii la fala xaajata lii biha man nag aw ma ci soxla mooy mu jël affaire bi sànniwaat ko dindi ko ci saase génne ko ciy loxoom delloo ko ci fa nga xam ne fa la bokk ci màng bi Allah moo tax gis nga alalu mbooloo c'est très dangereux lu ñépp moom nga koy garder wala lu ñépp ñépp jënd imaginer am na yoo xam ne ñenn ñi sax duñ ci bàyyi xel c'est vrai que léeg-léeg mën nga ko laaj ndax am na tamit lenn affaire tamit du am <laughs> loo xam ne mooy bu dee ne yow xam naa ne diw mi lii moom ma jël moom moom moom gërëm na ko quoi mooy bu ma gisoon ma jël ko du wax dara waaw loolu mais loolu daa am ci luñ koy cadrer mënuñu ko joyal par exemple fii waa ji mënuloon na ne rek bon xam naa jullit ñi moom ku ma gis ma jël lii moom dina ma kii non di góonentuway sal am maa xaq kanta àq bi ma ci am min ha falak bàyyi li ma am ci wërngalu wëñ bi may naa la sama àq voilà wuu mooy gis nga alalu mbooloo liñ doon wax sànq loolu lu jara bàyyi xel la da ngeen di amu association même bu conférence amee lenn nag wute na mooy bu dee bouteilles yi nga xam ne wala ak cérémonie wala luñ organisé bu dee yi ñuy naan ay coca ay yooyoog ñu dem noonu naanu yeeg yooyu nga xam dañ leen a xas a ubbi gars yi daanaka duñ ko utiliser waat loolu moom loolu ku ko jël lool loolu taxul ñuy wax ko wax mais yi nga xam ne dafa tëju moom loolu li gën mooy nga laajte pour gën sàmm te tamit on ne sait jamais moo tax alalu mbooloo parce que santé moo tax nit <laughs> te am na beneen affaire boo xam ne nit ñi léeg-léeg dañ koy bàyyi te loolu c'est grave. te waxoon nañ yonent bi sa saam la mu waxoon waajam yónni woon mu dem collecte ci zakat yi mu dem ñu jox ko fay neexal mu ñëw na yonent bi sa saam hada lii hada lakum wa hada lii dem yoonam yonent bi saa saam yónni ko ngir mu collecte zakat ji mu dem gaay kontaan ci moom jox ko zakat ji ba pare neexal ko am yuñ ko jox mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu ne lii moom mooy li mu ma yónni woon li ci des nag maa moom dem yoonam yonent bi alayhi salaatu salaam mer waaw yéeg ci kaw minbar bi wax ak jullit ñi ne leen maa baalu aqwaamin lan moo tax ñenn ñi ñu leen di liggéeyloo ñu ñëw amul dara lu ñuy def ñu am haadaa lii wa lii maa ko moom yii nag ngeen moom lii maa ko moom halaa jalasa fii bayti abiihi aw ummi lan moo woon mu toog kër ndeyam wala baayam ba xam ndax dinañ ko ayuh daalahu am naa ndax dinañ ko jox kado boobu bi mu de loolu lool lool masoon nañ ci taxaw que ne waa jiy liggéey waa ji nga xam ne entreprise ko chargé muy liggéey dara moom bu ñu ko joxee kado du moom lañ ko jox au nom de l'entreprise la parce que bu dajee woon ak waa ji ci mbedd mi du ko jox kooku dañ naan hal laa jalasa fi bayti abihi wa aw wa ummihi aw ummihi fa yara aw a yuhda lahu am laa manu foo na toog mais manoon des këram bu fa liggéeyul woon ci entreprise bi est ce que waa ji na dajeeg moom rek mu koy jox non moo tax waxoon nañ la fi muy baaxee dangay fexe yëgal ko ñi lay liggéey loolu nga ne leen man dañ may faral di ma jox ay neexal ay yooyu léegi lan ngeen ci lan laa ciy def bu ngeen bëgg lan laa ciy def buñ la nee jëlal léegi même boo fa demati bu ko la joxati jëlal buñ la joxoon un milliard ci neexal lu ëpp même chiffre d'affaires entreprise yi yaa moom waaw yaa moom ndax ñoo na la ku la fi joxati kadoo nga jël nga jël mooy yooyu tamit lool la waa dee ne man association mais damay laajte moom ñi nga xam ne dañ leen a chargé na leen jëndali leen ñu dara ñoo yem ñu dem loo xam ne ñépp xam nañ ne cinquante euros lay jar ñépp xam nañ ne vingt cinq francs mille francs CFA lay jar waa ji nag comme que dafa dajale alalu ju bari dem jënd ci lu bari mu dem waajay jaay kontaan ci moom ne ko finalement dama lay defal yépp vingt mille waaw moom mu dajale cinq mille cinq mille yooyu te te bu ko wax ñeneen ñi ko jënduloo loolu du yoon alal jooju dafa xaraama lekk si dafa xaraama lekk dafa xaraama lekk manoon na def lenn lim waroon a def dafa waroon a ñëw soit bu ñëw ne leen ah mbooloo mi kat dama leena ba ma demee vingt-cinq mille la yoon jar comme ni ñu ko xamee article bu ne ba ma demee nag waa ji commande yi ni mu bari moo tax mu ne léegi vingt mille la def yépp léegi nag ku nekk am nga fi cinq mille lan moo ci seen xalaat buñ ne indil ku ne la jëlal nga jël dagal na ku la nag indil nga jox ko mais mënoo ñëw tëdd ci noonu noppi mënoo ñëw tëdd ci noonu noppi alalu jàmbur nga lekk alalu jàmbur mënoo toog nag na non façon fayeeku la non bu doon ijaara la ijaara day leer nit boo ko liggéey loowee li nga koy fay day leer de départ du loo xam ne dañuy bàyyi ba bénéfice bi am ñuy door a définir loolu non non non non ça ne gis nañ les transactions commercial ijaara dugguñu côté ijaara mais doon nañ ci cof tuuti mais loolu man da nekk doo bàyyi bu bénéfice bi taxaw ngay door a taxawal naan ay wo léegi euh, léegi man lii daa lay fay non loolu au départ la waaw man nga ne article boo jaay bu nekk bu nekk vingt cinq mille lay jar boo jaay bu nekk yaa ci moom cinq mille yi voilà loolu baax na loolu baax na wala demal jaay jour bi saaboo ñëwee man lii laa lay fay loolu it baax na wala nga def ko moo xam yawmiyan wala yan laa lay fay jaayal sept jours ngay jaay sept jours bu jeexee man maa lay fay temps loolu baax na wala ngeen def ko shahriyan mois comme gars yi ni ñuy def salarié yi lépp nga xam ne mois bu ne da ngay xam lii lañ lay fay ngay liggéey voilà loolu baax na. mais manoo ñëw liggéeyal liggéeyal liggéeyal on verra après non on verra non non non ça ne passe loolu pas loolu du dox quoi loolu du dox kon alayhi salaatu wassalaam loolu la ko wax waa ji jël affaire bi daal di sànni ne eh, bu dee mbir mi nag àgg na fii falaa xaajata lii bi awma ci soxla